a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fayaquulu al-imaamu al-haafizu hujjatul islaam wa shaykhul islaam Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyyu Abu Zakariyaa fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi asaani baabu tawba. kon incha allahu taala ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci xadis numéro 19 muy fukkeelu xadis ak juróom-ñeent muy xadis bi nga xam ne ci la ne woon moom al imaam an-Nawawi rahimahullah wa an Zirr ibn Hubaysh rahimahullahu annahu qaala ataytu Safwaan ibn Assaal radiyallahu anhu kon ñu ñëwaat ci xadiis bi insha allahu taala tay mu jeex ah tay mu jeex insha allahu taala kon ci jataay bi ñu génn gisoon nañu beneen laaj bi nga xam ne moom la euh, Seydina euh, Zir ibn Hubaysh laajoon Seydina Safwaan ibn Assaal te du laaj bi moo ko taxoon a jóg loolu waxoon nañ ci wàllu ndax dégg na yonent bi saa saa muy wax dara ci cofeel ci mbëgg te yàlla tax mu ne ko waaw nekkoon nañ ci benn ci tukkeem yi àndoon ak moom alayhi salaatu wassalaam ñu jekki benn taw ko woo yuuxu ne ko woo ko mu yuuxu noonu tamit tontoo ko noonu ne ko ñëwal maa nii mu agsi ne ko ah nit ki day sopp ay nit waaye nag ak ak dewul ca seeni daraja ak deful sax lu mel ni ñoom lañuy ñuy jëf ndax manu ko malgré effort bi ñu def yonent bi alayhi ne ko al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyaama cam su ne ñamu sopp yawm al qiyaam bésub taxawaay ba ñoom lay àndal waaw loolu taxawoon nañ ci tuuti bon waroon nañ ci gën a yaatal nag waaye bon ñu noonaa fee sax <laughs> plus que la ñu annoncé woon avant loolu waxoon nañ ko fi ñu koy répété waat rawatina ci hadis bi ah kene wute naag sa sa sa sa arbaina yi ah, ah arbaina yi wute naag lii <laughs> ay walillahi alhamdu minna on continue insha allahu taala léegi nag bi nga xam ne kon ci la Seydina Safwan radiyallahu anhu tontu Seydina Zir ibn Hubaysh radiyallahu anhuma loolu ba pare Seydina Zirr ibn Hubaysh continue mu ne fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban min al-maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aama voilà <laughs> léegi mu ne lii rek ku ko dégg nii ci kaw da ngay foog ne dane nañ wax ba pare mu ne fa kon ni continuer ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki daal ak tam sopp yawmal qiyaam ñooy ànd waaw léegi Zirr ibn Hubaysh ne fama zaala yuhaddithuna ne dañul dañul di ñu nettali ay xadiis di ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy Zirr Seydina Zirr mooy wax tekkiwul ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fama zaala moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxee kaw kaw bi lool dañul yuhaddithuna di ñu nettali ay xadiis déedéet hatta ba kera dakara lay tudd baaban buntu minal maghribi bu nekk ca sow ah masiratu ardihi doxuwaayu la nga xam ne mooy largeur bi xam nga gis lu am longueur am largeur yaatuwaayu largeur bi aw wala boog yasiru dina dox arrakibu ki war bu waree di di fa jaar ngir traverser buntu boobu dox fi mu ba fi mu yem fii arbaina euh, euh, ñeent fukki aw sab'ina wala juróom benn fukku aman at loolu du yonent bale saa saa ma ko de déedéet moo tax ci beneen riwaaya imaamu Tirmizi bi rahmatullah alayhi dane ginnaaw bi mu ne dane euh, yonent bale saa saa daf ko tontu lool ko al mar'u ma man qaala mu tekk ne qaala zirrun fama bariha yuhaddithuni hatta haddathani anna allaha azza wa jalla ja'ala bil maghribi baaban arduhu masiratu sab'iina aaman lit-tawba laa yughlaqu maa lam tatlu' ash-shamsu min qiblihi wa dhaalika qawlu allahi azza wa jalla yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ah non kon foofu la ñuy xamee ne dañuy wax mu ne qaala Zirr sayna Zirr ibn Hubaysh nee na fama bariha Safwan de deñul Ibnu Asal radiyallahu anhu yuhaddithuni ci riwaay bo di ma nettali ay hadith xam na ne damaa ñëw ut ci xam-xamu yonent bi alayhi salaam tontu na ma ci mas'alal xuffay ma laaj ko ci wàllu mbëggeel mu wax ma waaye wax ma amaane lii sax Sayyidina Safwan laaju ko waaye boroom xam-xam noonu la da ngay tabe ka Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe ngelaw lu ñu sànni waaw oh, ndax moom du sélectionné ban bakkan lay dugg. kii yéeféer la du ma dugg ci bakkanam kii jullit la moom laay may mu no eh, eh, mu mën a xëcc ci air di man noyyi bu baax déedéet moom du sélectionné waaw te yonent may saa saama rawoon ngelaw loolu taalibe bi noonu lañ mel képp boo xam ne xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yor teggin yooyu da nga koo war a fexe di boo ko amul d'office ngay fexe di jikkoo woon noonu mooy tane ci sa xam-xam Seydina Safwan ñëw na ba dugg moo tax mu ne sama bari ci beneen dañul yuhaddithuni di ma jàngalay di ma nettali di jële bi sallallahu alayhi wa sallam di may yor xam ba ni xam ne ci la may nettalee anna Allah azza wa jalla ken borom bi nga xam ne ah tedd na ah te jaala bil maghribi dafa def ca maghrib ca sow baaban buntu boo xam ne arduhu large largeur bi mais masiratu sab'ina doxu doxu juróom-ñaar fukki sab'ina aman juróom-ñaar fukki at la li tawba buntu ba buntu la la buntu tuub buntu la boo xam ne bu nit waroon commencé ci fi mu tàmbalee di dem dina dox dox du taxaw de amul ñu naan guddi na na noppale ku daa mar wala daa war a dem gaanu waayi daa war a tuuri ndox déedéet war na war waay bi di dem saa saa taxaw muy doon dox soixante-dix ans daanaka loolu lay tolloo buntu boobu li ngir lan la nekk ca sow li taw ba ngir tuub mooy buntu tuub borom bi noonu la ko def du ko tëj mukk te noonu la yaatoo ñépp ci xëy waaw xam nga léegi nag kon loolu ngir c'est pour leeral ne Seydina Zir dina ñëw ci aaya bi mu wax noonu insha allahu taala léegi nañ ñëwaat ci li nga mooy riwaaya bi nga xam ne Riyadou Salihine bo ci booy bu imaamu Tirmidhi bi bi ma la wax léegi imaamu Tirmidhi wax naa la solowul xadiis yi ci benn riwaaya kese da ko ën ko solowaat waaw léegi loolu la nag bu ñëwee ci borom Riyadou Salihine al imaamu Nawawi rahimahullah bi nga xam ne moom la jëlee ci imaamu Tirmidhi beneen bi mu ne kon fa ma zaala yuhaddithuna dañul di ñu nettalil xadiis moom sëy naa Safwan ibn Assal waaw lool su waa mu nekk nuun bi nga xam ne ngir màggal la mooy ñun la doon wax muy sëy naa Zir moo doon wax ñun wala mu nekk ne daa am ñeneen ñu fa fekkoon ay mbokki taalibeem mu leen di nettali nag hatta zakara ba ni muy tuddee baaban bunt boo xam ne minal maghribi mu nga sa sow masiratu ardihi doguk largeur bi aw wala ko lool sikki sàkkale ci ki nga xam ne moom moo nettali hadis bi kenn ci ñoom wala boog yasiru dina dox arrakibu aji ki war fii ardihi ca largeur ba arba'ina ñeent fukk aw sab'ina wala juróom ñaar fukk aman at loolu sikki sàkka la waaye beneen riwaaya bi leeral na ne mbir mi du arbaina mais sabaina la te mooy riwaaya biñ la wax cinq biñ la ubbeeloon cinq nga xam ne soixante-dix ans bu ko aji war gi doxee buntu ba du largeur bi noonu la gudde waaw léegi mu ne ci riwaaya bële mu ne loolu bunt la loolu buntu la li ba voilà loolu ngir tuub ngir tuub la de buntu boobu buntu tuub la ngir mooy buntu yàlla waaw waaw buntu bi yàlla bi nga xam ne moom la ubbi ngir jaam yi ñëw tuub léegi kon mu ne nañ àggale fii après dinañ ñëw fële mu ne ci ci ci ci euh, euh, Riyadu Saalihiin bi mu ne qaala Sufyaanu mu ne Sufyaan nee na mo man huwa Sufyaan haadaa mu ne ahadu ruwaati kenn ci ñi nga xam ne ñoo soroo xadiis bi nekk ci càllale bi jële ko di euh, nekk ci càllale bi de nee na moom de nee na ah lan la wax qibala Shaam buntu boo bëre ka côté Shaam la ne fa fa fa jëm saam foofu la buntu booba nekk waaw xalaqahu Allahu ta'ala eh, borom bi nga xam ne moo màgg moo kawete yéegul da koo bind yaw ma bés ba nga xam ne xalaqa samaawaati ci la bind asamaan wal arda ak suuf yi boo bële du koo ubbi mu nekk buntu bu ubbeeku li tawbati ngir tuub laa yughlaqu deesu ko tëj mukk hatta lu dul tatlu'u shamsu min lu dul ah jant bi daal di fenk foofu fële ca Maghrib te loolu bi gisoon nañ ko xadiis yi ñu romboon xadiis yi ñu romboon gisuñu fi woon lu mel noonu yeneen tubaab yi saa wax ko sarahatan muy xadiis Seydina Abu Hurayra muy xadiis numéro 17 bi. bim ne moom Seydina al imaamu Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man taaba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taaba Allahu alayhi du gisoon nañ boobu waaw képp ku tuub laata jant bi di so fa nga xam ne mooy fa muy fa muy hein mooy jant bi di fenk boobu fa muy sowe waaw xam nga daa war bi fenke di di di di di di tëdd ah di sowe ci sow <laughs> muy wacc mais cette fois-ci fa moo xam ne fa la doon tëdd fa coucher du soleil doon am foofu lay jant bi di génne mu ne ko tuub laata jant bi di di génne di feeñe fa nga xam ne fa la doon sowe d'habitude kooku borom bi dina ko nangul tuub te taxawoon nañ ci yaataloon nañ ci léegi nag sëy naa suf euh, saf euh, <laughs> Sufyaan mii <laughs> dinañ ñëw après mais kuy Sufyaan <laughs> wax na la kenn ci ci ñi solo affaire bi euh, hadis bi léegi ahadu ruwaat boobu eh, al imaam an moo ko ngir leeral voilà sinon boo demee ci sax eh, kii sunanu Tirmidhi ba hadis bi da ne rawahu Tirmidhi imaamu Tirmidhi bii lii mu fen imaamu Tirmidhi wa ghayru ak keneen ñeneen ñu moom mais moom bu pir imaam at-Tirmidhi la indi waaw léegi mu ne loolu buntu la boo xam ne ah laa yuxlaqu dafa ubbeeku ngir borom bi mooy buntu tuub dafa ubbeeku te noon la yaatoo laa yuxlaqu dee su ko tëj mukk hatta mbere tatlu'u ci lay fenke ash-shamsu jant bi minhu mooy foo fële mooy ca maghrib ndax ci kaw dane la ah yuhaddithuna hatta zakara baban min al maghrib ca maghrib <laughs> waaw mu ne qibala Sham la mooy fa nga xamante ne nii ca côté Sham waaw waaw léegi <laughs> eh, ñu ñëw nag ci ne kan mooy Sufyaan nii parce que imaamu Tirmidhi li tax ma ne la eh, eh, imaamu An-Nawawi dara qaala Sufyaan ahadu ruwaa imaamu Tirmidhi bi mu ko solowee ba pare lii la wax فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا حتى يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه lii la wax ba pare mu tekki ne hada hadithun hasanun sahih <laughs> waaw léegi nga demal waa léegi c'est kon xam nañ ne kon euh, ahadu ruwaat imaamu loolu nag mën naa nekk mooy ngir leeral sëriñ bi wax li walla diw mooy kii comme nga ne diw comme ma ne Sufyaan bi ah nii bii loolu kii ñii rapport foofu mën ngaa def loolu ngir leeralal ñii ñëw ci ginnaaw ngir ñu xam ñu bañ ko jaawale keneen waaw Sufyaan bii nag mooy Seydina Sufyaan ibn Uyayna Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali rahmatullahi alayhi nga xam ne Kuufa la cosaanoo waaye Makka la waa Makka alhamdulillah jamono imaamu Maalik xaritu imaamu Maalik la woon rahimahullah moo doon boroom xam-xamu moom imaam Maalik ñaari boroom xam yi gën a Hijaaz péninsule ah, Makka ah, ah, Médina ñii ñoo fa ñoom Seydina Imaam Maalik nekk Medina Seydina Sufyaan ibn Uyayna nekk fi nga xam ne mooy Makka waaw léegi nag Sufyaan boobu la parce que al imaam nga ne ma mais sa waay loolu noo ko xame ñu ne la bargal imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi dafa def abwaabu da'awaat ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fadlu tawbati wal istighfar dinañ ko fan yele mu ne qaala mu ne kon haddathana ibn abi umar mu ne haddathana nettali nañu ibn abi umar muy muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani rahmatullah alayhi abu abdillah al-makki dëkkoon makka annahu qaala mu ne haddathana sufyan lii bokk na ci lay wanne moom la parce que sayna sufyan bi xam nga xam benn sufyan bu siiw waaw muy sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah moom nag Kuufa la ne woon xam nga kii nee naa Kuufa la cosaanoo mais Makka la ne woon moo tax boo gisee ruwaat yi bokk na ci lay wan la mooy premièrement Ibn Abi Umar mii déggoo ma ne la al-Adani al-Makki <laughs> kon nga xam ne ah moom mii Makka ne woon kon bu ne qaala haddathana nettali nañu Sufyaan muy Seydina Sufyaan rahimahullahu taala ah kon kii mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun moom it al-Makki Makki la newoon naka <laughs> la dëkkoon mu ne an Aasim ibn Abi Najuud Aasim ibn Abi Najuud al-Muqri kii moo doon jàngkatu bokk na ci référence al-Qur'aan yi jàngkatu al-Qur'aan yu mag yi <laughs> waaw Aasim <laughs> waaw nañ jàll pour bañ a yàgg voilà ibn abi najud eh, eh. asim ibn bahdala eh, rahmatullah alayhi an zirr ibn hubaysh moom moo ko jëlee ci sayyidina zirr ibn hubaysh rahmatullah alayhi annahu qaala mu ne léegi nag zirr ibn hubaysh moomale moom moo ne ataytu safwana Euh, liñ doon lijjanti fii nga ne ma yow loo doon lijjanti fi maanaam doon liñ doon lijjanti euh, Sufyaan bi qaala Sufyaanu ah mooy Sufyaan ibn euh, ibn moom moo wax wax ji nii rahmatullahi alayhi voilà ni Sufyaan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi léegi nag kon moo wax lii kon loolu mooy buntub tuub dafa li lëkkaale kon bi mu am ak hadith yi nga xam ne moom lañ fooxoon rek que ne du borom bi du ko tëj lu dul ci benn ci signe yooyu nga xam ne signe yawmal qiyam la te xam nga beneen riwaaya bi te jàngoon ko sànq xam nga neex na foofu moom euh, ne neewoon na Seydina Zirr ibn Hubaysh kon li jëndoon nañ ne soixante dix la du soixante dix ans du quarante par quarante wala soixante dix ans loolu sikki sàkkalaw ci kenn ki ñi ko solo te loolu leer nañu na beneen beneen riwaaya bi leeral nañu ne du du du quarante ans soixante dix ans la waaw comme ku ko doon dox te waroon mu ne laa yuxlaqu buntu boobu du ko tëj maalam tatlu ash-shamsu min qibali lu dul jant bi daal di fenk fa wetam mu ne wa zaalika kañ lay xew. te gisoon nañ ko yaataloon nañ ko ci xadiis yi romboon qawlullahi mooy waxu yàlla ba azza wa jalla màgg na te tedd na ah tedd na te màgg na ne yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha al aya waaw loolu mooy laaya bi nga xamante ne nii moo nekk ci suuratul an'am suñu borom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya 158 mu ne hal yanzuruna illa an taatiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du aayaati rabbika yawma ya'ti ba'du aayaati rabbika laa yanfa'u nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qabl lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha xayra qul intadiru inna muntadirun suñu boroom ne hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ika waaye yéefiru Makka yi ha nga xam ne ñoo doon wax naan dara fii laa wax ñun duñu gëm ah. <laughs> lu leen yonent ba lay saa saa wax ñu ne gëmuñu waaw lum leen indil ci ay mandarga yu wane ne borom bee ko yónni jaamu leen borom bi te bu leen ko bokkaale te xam ne man mii moo ma yónni ngeen may dëggal day dox li ma leen di wax ñu weddi suñu borom ne léegi laajal ma ne hal yanzuruna waa ñoom dañuy nekk dañuy nekk daal li tax daal gëmaguñ dañuy xaar illaa lu dul ngir ngir gëm illaa an ta'tiyahumul malaayika ma malaaka yi la xaar ñu ñëw ngir rey leen ah bés boobu la xaar bu malakul mawti ñëw ñu door a <laughs> ñëw leen génn ci ngeen ne dugg ci lislaam ngeen bañ waaye ñoom la xaar ak li nga leen wan yëpp luy wane sa dëgg. ah ñoom daal ah kon xaaruñu lu dul baadu lii dañuy xaar an ta'tiyahumul malaa'ika malaaka yi dikk leen alayhimu salaatu wassalaam aw ya'tiya rabbuk wala dañuy xaar sa boroom ci boppam dikk ah <laughs> ah dañuy xaar sa dogalu boroom bu rëy bi agsi loolu ñuy xaar aw wala boog ya'tiya ba'du aayaati rabbik wala lenn ci sa laayee boroom bi loolu dañuy xaar. te loolu mooy lan mooy bés bii nga xam ne jant bi day fenke foo xam ne bokkul ak fam doon fenke fam doon sowe te loolu yeneen ma ne ci hadith yi nga xam ne gisoon nañu ko ci hadith yee ñu génn taxawoon nañ ci ci lu gën a léegi mu ne nañ yëg ne yawma yati ba'du ayati rabbi gis nga bés bi nga xam ne lenn ci sa laayaay borom bi yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ñëw feeñ mu andi ko ngir yawmal qiyam saa taxaw laa yan faw gis nga bu keroogee laa yan faw du jariñ nafsan benn bakkan imaanu waa ngëm muy déclarer keroog naan gëm naa lam takun amanat min qabl fekk fekkul woon mu jiitu woon mu gëmoon lu jiitu laata mandarga boobu di feeñ muy jant bi di fenk fa nga xam ne fa la doon sowe aw wala boog kasabat mu ja même bu dee fekkoon na ne dana woon gëmoon na yàlla mais defal dara luy wala ne gëm na yàlla bu fekk aw wala boo kasabat mu woon fii imaan yi ca ngëm ca biir ngëm yàlla am nga mu doon woote xayraa yiw mooy doxal la ngëm yàlla ngay woote bu ko fekk fekkuloon dara la ko dul jariñ kulintasiru yow yonent way sa sam waxal caaxaankat yi maa màkka yi waaye yow miy dund suñu jamono léegi ba addinay tukki képp koo xam ne jàpp na non yooyu amul waaye yombal xiyam yéen bu leen fontoo waay ah yéen da ngeen a quoi eh. ay eh, nekk suñu óolal naa nekk di kii ngeen ñuy wax ay yawmal qiyaam ay affaire u lii l'islam da koy teree oh, eh, awa eh, ay yàlla da koy way yàllaay yem ah yàlla amul way gars yi dundu leen seen dundu bi ku mel noonu wax ko lii nga xam ne moom la suñu borom wax lu yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ah ngeen di xaar daal ngir gëm ku leen tabiru bu nee leen kon xaar leen nëgandiku leen inna mooy nëgandiku leen la leen ci li leen yàlla dig képp ku weddi yàlla ne moo bu ci génnul te borom bi repêché wu ko foo jaar dina ko teg ci ay xeetu mbugal toog leen ngeen xaar lool naa gàntaa ñun ñi nga xam ne ñoo jéem a wommatu ci lim ñu digal de muntaziruna ñu ngi xaar lim ñu dig ci lu yiiw mu ñu dig tamit li nga xam ne ne nee na dina am loolu lépp gëm nañ ko te ñu ngi koy xaar di xaar ay waane yërmande moom borom bi tabaaraka wa kon. léegi nag al imaamu Tirmidi mu ne al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon mu ne euh, bi mu waxee lii laa ya xam nga dañu jël beneen xadiis bi ndax xadiis yooyu ñoom la imaamu Tirmidi daal di euh, euh, takkale ci benn benn buntu la buntu bi ñu wax sànq baabul fii fadli ah, abwaabu da'awaat ar-rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fii fadli tawbati wal istighfar wa ma dhukira min rahmatillahi bi ibadihi buntu boobu mu ne baabun buntu mu ne euh, kitaabu daawaat buntu euh, euh, abwaabu daawaat abwaab la yow buntu li nga xam ne buntu yi ñaan yi ar di ko jëlee ci mi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ndawal buntu. taw ba fadlu tawba gëneelu tuub wal istighfar ak di sàkku njéggalu borom bi tabaaraka wa ta'aala wa maa zukira ak li nga xam ne dañ koo tudd min rahmatillahi ci tuddu ti yërmande yàlla gu yaatu gi di ibaadihi gi nga xam ne moom la amal jaam yi waaw léegi xadi buntu wopp xadis bi mu ci njëkkante muy trente cinq trente cinq xadis trois mille cinq cent trente cinq bi mu ci paree da cee teg juste beneen xadis 35 36 3536 mooy ñaari xadis yëpp Seydina Safwan la mooy même xew-xew bi la doon nettali waaye ruwaat yi ñoo ñoo wute bale na ne bu njëkk bi na ne haddathana ibn abi Umar moom lañ doon wax wala mu ne haddathana Sufyan mu ne gi ñu ne dañ mooy Sufyan te waxoon nañ la ko sànq mooy al-Makki wa ibn abi eh, eh, eh, muy ibn Uyayna an Asim ibn abi Najud an ibn Hubaysh léegi mu nettali léegi beneen bi mu ne qala mu xadis bi mu ci rek gisu boobu haddathana Ahmad ibn Abd ah, ibn Abda Shawbiyu rahmatullahi ta'ala alayhi al-Basriyu annahu qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu ne ko ko nettali mooy Hammad ibn Zayd al-Azdi al-Jahdamiyu mawlaahum al-Basriyu rahmatullahi alayhi an Aasim moom moo jëlee ci Aasim mooy Aasim bala ibn Bahdala ibn Abi Najuud rahmatullahi alayhi an Zirr ibn Hubaysh mu jëlee ko ci Zirr ibn Hubaysh ni fii la Imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi noonu la ëndee hadiis yi waaye du fii rek la ko solo solo na ko ci beneen ki buntu boo xam ne ci abwaabu az-Zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa jaa anna al-mar'a man ahabba mu ne bunti dëddu ah dëddu leneen lu dul yàlla te loolu ñu koy jëlee di ko jànge ci yonent bi alayhi salaatu wa baabu buntu maa jaa li nga xam ne moo dikk ci lan buntu bay wax ne bal mar'u nit ki daal cam si daal ma man ahabba ki muy àndal daal mooy ki nga xamante ne nii moom la soppu voilà <laughs> kon mu ngi noonu le ah. léegi ah, xam nga hadith bii nii même Sufyaan bi xam nga <laughs> parce bi euh, euh, mu ko indee foofu moo tax euh, par exemple Sufyaan bi ndax bu dee ci buntu zuudu daana dana qaala haddathana Mahmud ibn Ghaylan qaala haddathana Yahya ibn Adam qaala haddathana Sufyan an Asim an Zirr ibn Hubayb Sufyan bi Sufyan ath-Thawri la ibn Sa'id ath-Thawri ndax moo tukkoon foofu ta Asim ibn Bahdala ibn Abi an-Najud al-Kufi la waaw Kufa <laughs> la dëkkoon voilà Sufyan bi Kufa la dëkkoon voilà kon nag mu ngi noonu mooy Sufyaan ibn Sa'iid Thawri an Zirr ibn an Aasim an eh, mooy ne ñaari Sufyaan yëpp dañ koo jële ci ki nga xamante ne nii mooy Aasim ibn Abi Najuud même bu dee ne Sufyaan ibn Uyayna eh, ibn Ath-Thawri ah, xam nga moom dafa newoon taalibe taalibe moom moo doon wax su Sufyaan naan ko dañ ñoo dikkaloon waaw dañ ñu dikkaloon di jàng bi mu nekkee gone waaw mu koy ja mu leen di daf daf ko teel mu koy jàngal bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jàngal surtout alquran ak yooyu mais moom borom xam-xam hadith doon en même temps muy Asim ibn Abi Najud moo doon naan dañ ñoo dikkal bi nga nekkee gone ñu lay jàngal loolu léegi bi nga nekkee mag ñun ñu dikkal la. ngir tamit jëlee ba ak ceeb. wallahu ta'ala a'lam. kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon mu ne rawaahu rawaahu dane rawaahu solo na ko Tirmiziyu al imaam at-Tirmiziyu rahimahullah wa ghayru ak ñeneen wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la loolu moom. boroom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu la lay nekk ci wax yu bari waaw yoo xam ne ku dem ci alfiyatu suyuti al imam rahmatullah alayhi leeral na fa yooyu waaye daal affaire bi daal lenn la mooy ni lii daal day feddali kese li gën a dëgër insha allah mooy day feddali wérub xadiis bi kese xasanun saxiix waaw xam nga xadiisun xasan xasan bu dee ci terminologie boroom xam-xam yi xasan saxiix moo ko féete kaw waaw saxiix mooy bu authentique xasan baax na c'est àggul dara yaay xasan ndax góor ñi nekk ci saxiix ñoo gën a dëgër ñi nga xam ne ñoo nekk ci xadis bu xasan kese léegi surtout al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah moom da leen boole ne xasanun saxiix léeg-léeg loolu nag tax boroom xam-xam yu wuti ci ay wax yu bari ku nekk ne lii la lii la li ñii ne lii la ah ba imaamu Suyuti naan waqad badaa lii fiihi ma'nayaani sa feeñ na ci man borom bi am na lu ma ci wan mu leer ci man ñaari maanaa yoo xam ne gisuma ñu ko jiitu woon wax ko waaye insha allah daal li gën a dëgër la ci wax yooyu yëpp mooy ne mbir mi di ngir feddali la ngir wane ne xadiis moom daa dëgër këcc voilà waaye du al imaam kese moom moo ko solo waaye al imaamu al ah, imaam Ahmad rahmatullahi bi nii moom ak al imaamu rahmatullahi alayhi kon solo ñoo li nga xam ne mooy xadiis bi nii.